fayaqulu alxafidu alimam annawawiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyadu alsalihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fi lbaabi attaasi'i wal arba'iin wa an abi ma'badin almiqdaadi bni alaswadi radiyallahu taala anhu annahu qaala qultu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in laqiitu rajulan minal kuffaar faqtatalnaa fadaraba ihdaa yadayya bissayfi faqata'ahaa summa laada minnii bishajaratin faqaala aslamtu lillaah fa aqtuluhu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da an qaalaha fa qaala laa taqtulhu fa qultu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qata'a ihdaa yadayhi thumma qaala dhaalika ba'damaa qata'ahaa fa qaala laa taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaquula kalimatahu allatii qaala muttafaqun alayhi wa maana innahu bimanzilatika ay ma'suumu dam mahkuumun bi islaamihi wa maana innaka bimanzilatihi ay mubaahun mubaahu dami bilqisaas liwarasatihi laa annahu bimanzilatihi fil kufri wallaahu a'lam kon al imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullah muy indi hadith numéro trois cent quatre-vingt-douze ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith ci buntu bi ñu nekk toolu nit ñu sell ñi trois cent euh, quatre euh, ki quarante neuf euh, buntu quarante neuf wala garab numéro quarante neuf anna bihim ba pare al imam indi woon na fi hadisu numéro trois cent quatre vingt Seydina abi abdillah Tariq ibn Ashyam radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la ne yonent bi si dégg naa bi alayhi salaatu salaam mu ne man qaala laa ilaaha illallah wa kafara bimaa yu'badu min di trois quatre-vingt-douze de xadis numéro trois quatre-vingt-douze mu ne wa an mu ngi koy jële boo xam ne dakkantalam moo doon abu Ma'bad di bàyyi ku ñu naan Ma'bad waaye nan la tuddoon mu ne al-Miqdaad ibn al-Aswad muy al-Miqdaad ibn al-Aswad yi ah, nañ ko fay bu yàggul laqad shahidtu min al-Miqdaad mashhada ah <laughs> Ibn Mas'ud doon wax keroog Badar ne man de fekk naa ci al seede naa fekk naa ci al Miqdaad taxawaay boo xam ne mu nekkoon man Ibn Mas'ud man la moo ma gënal lépp lu nekk ci àddina ak àddina li ci biir. keroog bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Badar ñun duñu la wax li waa ashaabu Muusaa waxoon mu Seydina Muusaa de alayhi salaam waaw naan ko idhab fadhhab anta wa fa qaatilaa déedéet inna haahunaa qaa'idun jamais ñun de liñ lay mooy fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna ma'akuma muqaatiluun voilà <laughs> waaw moom mooy al al-Miqdaad bii la ibn al-Aswad après nañ lu tax ñu naan ibn al-Aswad te pourtant euh, baayam doon al-Aswad ah voilà <laughs> ci ñëw nañu wax affaire bi ba pare kon mu ne waan abi Ma'bad al-Miqdaad ibn al-Aswad jële ci al-Miqdaad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala al-Badri annahu qaala qultu dama ne li rasuulillahi damaa wax ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko e, ara'ayta yorentuwaay saa saam xabaare ma xoolal rek yorentuwaay saa xabaare ma in laqiitu rajulan min al-kuffaar mais bu dee damaa dajeek benn góor mooy. ñu nekk ci xare ma dajeeg benn góor boo xam ne ci yéeféer yi la faqtatal naa ñu xare maak moom songoo xare waaw fa daraba ihda yadayya bi sayf mu dóor sama benn loxo bi nag ak jaaseem li ci tël sama loxo bi dagg moom yéeféer bi faqata'aha mu dog ko waaw summa laada minni bi shajara mu daw laqatu ci man ngir ma bañ koo <laughs> toroxal ginnaaw bi mu daggee sama loxo ci benn garab laqatu fa fa qaala ba mu fa laqatoo daw laqatu fa dagg sama loxo ba pare daw laqatu ci ginnaaw garab gi hmm? ba pare naan fa qaala mu ne aslamtu man de jébbalu naa ngir yàlla waaw jébbalu naa de tuub naa ngir yàlla de tuub naa waaw waa yonent bay saasam aqtuluhu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba daan qaalaha waaye yonent saa salaam ndax man naa koo rey ginnaaw bi mu waxee lii ne aslamtu lillah nekk naa jullit wommatul naa ngir yàlla est-ce am naa droit rey ko ah. fa qaala yonent salaam ne ko waaw laa taqtuluhu ne ko bu ko fàtte bu boobaa. fa qultu nee ma ne ko mais yaa rasuulallah mais ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mais qata'a ihdaa yadayhi mais waa ji dagg na sa benn loxo mais summa qaala dhaalika ba'da maa qata'ahaa mais ba pare bu wax loolu ginnaaw bi mu dogee sama loxo bi mais yonent saa salaam ah, fa qaala yonent saa salaam ne ko laa taqtulu mais bu ko faat malgré ça bu ko <laughs> waaw doo bu doo ko faat ah <laughs> ndax fa in qataltahu gis nga ko faatee fa innahu bi manzilati moom sa wàccuwaay wa nga nekkoon yow avant sa statut ba nga yoroon moom lay yor qabla an taqtula laata nga koy faat waaw loolu mooy lan loolu la imaamu Nawawi naan wa maana innahu bi manzilatika wax ji koy nent waaye saasaam ne ko boo ko faatee bu boobaa yow wàccuwaayam ngay yor mooy la mu yu nekkoon laata nga koy faat yow yaa koy nekk kanta bu moom mu nekk yow laata nga koy faat li nga nekkoon léegi imaamu Nawawi nag di ñu leeral loolu waaw ndax dane wa innaka fa innahu fa in qataltahu boo ko faatee fa innahu yëgal ne moom bi manzilatika day nekk sa wàcc waaye sa statut mooy la nga nekkoon qabla an taqtula laata nga koy faat wa innaka ta bu boobaa yow mi ko faat bi manzilatihi da ngay nekk wàcc waayam statut nga yor qabla laata an taq an yaqula laata muy wax kalimatahu kaddoom gi nga xam ne allati qaala moom la wax mooy la ilaha illa allah mooy aslamtu tuub naa imaamu Nawawi nag di ñu rahimahullah di ñu leeralal wax jooju ne wa maanaa bi manzilatika mu ne kon wa maanaa wa maanaawu lu yonent saa salaam ne ko innahu bi manzilati boo ko faatee yow li nga nekk ci statut mu wàccu waayam ba mu amoon laata nga koy faat mu ne ay lim ci jublu mooy masuumu dami mooy ne ba mu dee laa ilaaha illallah wala aslamtu la deretam dafa ñoŋ deretam ñoŋ na mooy c'est protégé c'est sacré amatoo droit di ko tuur. même bu dee ne yéefar la woon ngeen doon xare ba mu wax lii même bu dee dagg na sa loxo waaw mooy masuumu dam mahkumun bi islami ku ñuy atte ci kawam la ne kii jullit la te bu boobaa amatoo droit rey ko amatoo droit def ko dara même bu dee dagg na sa loxo laata ama mu ne Kanta wa maanaa innaka bi manzilati ne ko yow Miqdaad bu boobaa yow mi ko faat bu boobaa yow nag da nekk mooy dangeen di changer place <laughs> nga nekk wàccu waaye mu nekk sa wàccuwaay yow nga nekk wàccuwaay léegi nag waa innaka bi manzilatihi lu muy tekk mu ne ay mubaaxu dami bu boobaa yow sa deret daal dinay dagan bil qisaas ci li nga xam ne mooy qisaas waaw mooy euh, atteb sharia boobu nga xam ne boo rayee nit te tay ko dañ lay rey voilà bu boobaa comme nga koo rey tay ko yow sa deret day dagan yow itam ñu faat la li warasatihi ngir lan ngir ña ko war a donn waaw waaw ndax kat wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura waaw suñu waroon neera képp koo xam ne dañ koo faatal mbokkam defal nañ ña ko yor ay mbirum ginnaawam pouvoir ci kaw ki mu faat moo tax ñoom bu ñépp dëppoowee ña amay ta deret ja ne dañuy faat waa waaj waa dañ koy faat bu kenn ne baale na ñu door koo jéggal même bu ñeneen ñépp ne baalewul parce que loolu laa yeta laa yeta jëzza mënuñu koo subdiviser ne kon nañ ko rey benn façon rey bàyyi ko ndax kii d'accord na te ñee d'accorduñ kon loolu la mën ne ko kon dangay nekk mooy mu baaxul dam waaw comme kayaa ko faat bu boobaa te tey ko yow sa deret day dagan waaw bil qisaasi li war a sati mooy bu dee da koy donn ñoom am nañ droit laaj loolu seen mbokk bi mooy ñu faat la comme ni ñu leen def laa waaye lii yonent bi alayhi salaam waxu ci mukk annahu këne sëy naa Miqdaad bu boobaa bi manzilati fil kufri day mujj nekk yéeféer na waaj a meloon léegi waaj a nekk jullit déedéet wallahu alam borom bi moo gën a xam kon nii la wax loolu mu ne kon ki ko solo rawahu muslim imam muslim est moom dong moo ko solo al imaamu muslim non muttafaqun alayhi muttafaqun imaamul Buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo est ce ñoom dong ñoo ko solo. ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu seen sëriñ la ko noon seen mbokku taalib al imaam Abu Daawud Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani rahmatullah alayhima alayhim daal nañ koy solo al imaamul Buxaari rahimahullah andi na ko ci ñaari bërëb andi na ko ci kitaabul Maghaazi baabun ah. waaye indi na ko ci fi nga xamante ne kitaabu diyaat qawlullahi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam hadis boobu voilà foofu kon nañ jël boobu mu ne haddathana buntu boobu mu ne haddathana kitaabu diyaat haddathana Abdaan al-imaam al-Bukhaari mu ne ki ñu nettal mooy Abdaan de Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawaad Abu Abdirrahman rahmatullah waxoon nañ la moom bu solo lu bari ci Abdallah ibn Mubarak lay jëlee keroog nag gis nañ keneen la jëlee woon mu ne qaala mu ne haddathana hmm, muy uh, al-Ataki al-Marwazi rahimahullah mu ne haddathana Abdullah mu ne Abdullah kooku mooy ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak mu ne woon oh. ak ak yéeme woon ibn Waddah Ah, al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yunus mu nekk ñu nettali mooy Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullah Abu Yazid rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri moo ko jëlee ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri al-Madani al-Hijazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ata ibn Yazid mu ne ki ñu nekk mooy Ata ibn Yazid Ata ibn Yazid al-Laythi al-Junda'i Abu Muhammad ñi ne Abu Yazid ash-Shami ar-Ramli al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne anna Ubaydillah ibn Adi mu nekk yoo xam ne Ubaydillah ibn Adi di Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar ibn al-Xiyaar ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ah, an-Nawfali al-Madani rahimahullah haddathahu anna al-Miqdaad ibn Amr al-Kindi gis nga fi <laughs> Imaamul Buxaari yi dane al-Miqdaad kii Ubaydillah ibn Adi ibn al-Xiyaar dane al-Miqdaad ibn Amr voilà léegi Amr mooy baayam waarta al-Miqdaad ibn Amr ibn Sa'laba ibn Malik ibn Rabi'a ibn Thumaama ibn Matrud ibn Amr ibn Sa'd ba ni muy jeex Abul Aswad yi ñii ne Abu Amr ñii ne Abu Ma'bad moo la Imaam an-Nawawi ne woon an Abi Ma'bad ah al-Qudaa'i al-Kindi al-Bahraani az-Zuhri dañ koy wax Kindi am ñu ne noo Kinda Kinda comme ni ko Imaam an-Nawawi rahimahullah tuddee ci Sharh al-Minhaaj sharh Sahih Imaam Muslim dal li tax ñu naan ko al-Kindi baayam ñenn nee nañ baay am ñu ne non du baayam moom ci boppam euh, euh, moom moo nekk amoon alliance ak ñoom mais cosaanam mooy Bahran foofu la bokkoon ci ñoom waaye bam mu ne Kinda daa am ko dafa tuur deret après daw ñëw Makka léegi al Aswad euh, daal di koy kii daal di kii quoi mooy jël. nekk ki nga xam ne ci tuteur ci tuteuram la nekk daal di koy am na ñoo xam ne dañ ne euh, da koo da koo doomoo waaw al aswad da ko doomoo waaw bokkoon ci ñi nga xamante ne ni ñoom finalement ci paawu Quraysh yi quoi waaw kon nag mu ngi noonu mais du moom al aswad mooy bàyyi ma ah. al Miqdaad ibn al aswad al aswad Makka dëkkoon. waaw moom Makka ko dëkkoon alors que kii ci waa Bahrain la bokk euh, moom imaam dafa ñëwoon comme foofu rek nga xam ne moom ni mu demee moom mooy Makka bu façon réew yoo xam ne doo fa ñëw noonu rek duuku ci biir moom déedéet waaw déedéet mooy il faut nga nekk ci li ngay nekk koo xam da ngay am alliance ak moom muy al Aswad ibn Abdi Yaghuth voilà al Aswad ibn Abdi Yaghuth voilà kon mu ngi noonu Bahrain nag moo doon cosaanam waaw Kanta Kinda. nañ ne woon dane dafa amoon alliance moom wala baayam après mu am ko mu fafaat daal di daw ñëw Makka daal di am alliance ak al aswad ibn abdi yaxuus am ñu ne non al aswad da koo doonnoo da koo woon voilà moo tax finalement ñu naan ko al al al al miqdad ibn al aswadi sinon al aswad ibn abdi yaxuus juru ko de voilà du baayam mais mooy comme yooyu rek paawu Makka yi waa Makka doon def seen euh, foofu noonu xamoon nañu ko kon anna al-Miqdaad ibn Amr kon ibn Amr la hmm, mais Amr mooy baay ma al dañ ko ko doon dàkkantele parce que moo ci ko dooma woon ci ñeneen dañ ko dooma woon am ñu ne alliance am comme li naan al-Bukhari euh, tekkiwul na al-Ju'fi la woona voilà kon nag mu ngi noonu mu ne kon anna al-Miqdaad ibn Amr al-Kindi voilà moo tax ñu naan kon wax nañ la Kinda nan la nekk ñoom ñii ne bàyyam a fa amoon alliance ñii ne moom ci boppam dafa ne woon am nag faat fa deret daal di daw ñëw Makka moo tax ñu naan ko al-Kindi ba pare nekkoon ba Makka comme que al-Aswad ibn Abdi Yaghus ci waa Banu Zuhra la bokk euh, rahmatullahi alayhi kii bokk ala ala euh, radiyallahu Bani Zuhra ci waa Makka léegi moom bu ñëw duggoon ci kooku ci al-Aswad ibn Abdi Yaghus bokkoon ci Banu Zuhra léegi moo tax ñu naan ko xalifa moo tax mu teg ci am na al-Miqdaada ibn Amr al-Kindi xalifa nekkoon aliyewu bani Zuhra waa bani Zuhra ca waa Makka haddathahu moo ko nettali moom Ubaydillah ibn Adiy ibn Xiyaar moom mii moo nettali ci nettali kii bi Wahshi bi moom mii la woon Ubaydillah ibn Adiy ibn al-Xiyaar ba ko Wahshi da koo gis rek Wahshi da koo gis ne ko yow du Ubaydillah ibn Xiyaar yow du doomu Xiyaar kii Ubaydillah du doomu Adi ibn waaw yow doomu mu ne ko mu ne ko yow ba ma la gëjee gis mooy keroog ba nga xam ne ci lañ lay yeb ci nga juddu nekk liir am ñu ñëw ngir nàmpal la ñoo lay yëkkati teg la ca gëléem nga nga xam ne ñi la war a yóbbu fañ lay nàmpale boobu laa la gëj gis waaye sa tànk yi laa gis rek xoola ay at ba waa nekk mag ba jóge Makka di voyage yi jaar côté Saam ne wax man fii dégg nañ dëkk bii la kii nekk Wahshi qaatilu Hamza nañ dem mu nettali ñu bokk nan la faate Seydina Hamza mu dem ñu dem fekk ko fa mu nekk mag waaw mage lool Wahshi da ko gis rek tànk yi la xool rek na ko yow doo doomu Adi ibn al <laughs> dafa ci xaafayu mag yi la bokkoon Wahshi hmm. waaw dafa xamoon li jëm ci wàllu empreinte waaw waaw kon <laughs> ko parenthèse la woon <laughs> Ubaydillah ibn Adi mu ne haddatha anna al-Miqdad ibn Amr al-Kindi halifa bani Zuhrata haddathahu wa kana shahida Badra mu ne fekkoon na Badr ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko sànq waxam ji mu wax ba Ibn Mas'ud ne ay wa yakamee xool muy naan annahu qaala que ne moom nee na ya Rasulullah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni laqitu kafiran faqtatalna ne ko man dawal yàlla li man kat damaa dajeek ab yéeféer faqtatal naa ñu xare de songoo nañ de fa daraba yadi bi sayfi fa qata'aha mu daal di dajeeg dóor sama loxo sama jaasi sama loxo jeg jaaseem dog ko summa laaza bi shajara mu dem laqatu ci benn garab wa qaala mu ne aslamtu lillah wammatu naa de nekk naa jullit ngir yàlla aqtuluhu ba'da an qaalaha ne yonent ma lay saa saam kook ginnaaw bi mu ko uh, waxee ah yonent ah <laughs> ah kon nag ah, léegi ah, nga ne mais attends euh, bon affaire bi daa am wala parce que yow riwaay bi gis ci imaam na nawawi wax ko dana ara'ayta idha la in laqi in laqitu rajula waaw yeneen tubaab yi saa saam xabaar dama rek bu dee damaa dajeeg benn waay ah ah kon. loolu fii mu ne man damaa dajeeg benn waay riwaay bii mu ne yeneen saa seen inni man laqiitu kaafiran faqtatal naa ñu xare fa daraba mu dóor yal yi loxo bi ci mu dog ko ba pare dem laqatu ci garab wa qaala aslamtu aqatuluhu ma daan qaala <laughs> ndax yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam mais dama koy faat ginnaaw bi mu ko waxee nga ne mais attends léegi li jëntil ma ñu ne non lii laaj la voilà. xam nga nii boo gisee ni da ngay foog ne affaire bi mooy daa xew non laaj la waaw <laughs> waaw wala imam al-hafiz ibn hajar bi muy sharah hadith mu ne wa zahiru siyaqi anna dhalika waqa walladhi fi nafsi al-amri bi khilafi wa innama sa'ala al-miqdada radiyallahu anhu an hukm an al-hukm fi dhalika law waqa <laughs> waaw mu ne boo gisee lii ni mu waxi nii da ngay jàpp ne affaire bi daa xewoon mu ne te du lool de li feeñ ci mbir mi mooy déedéet waaw dafa laaj rek comme si ne man comme waa lii bu xewoon mooy am na waa man damaa daje bu yéese bu ma ñëwee nag man waa si man damay daje benn waay damaa daje benn waay mu nax ma jël ma fekkaat ko feneen mais loolu laay comme lu mel noonu alors que waa ji liñ ci woon mooy bu dee ne damaa daje waay mu te beneen riwaay bi moo koy wane moo tax yéen imaamul xaafis wax lool ne li feeñ wuute nag que ne bul jàpp ne lii mu wax fii nii noonu nga dégg wax ji noon que daa xewoon. wa innama li am ba def sa al-Miqdaad al-Miqdaad radiyallahu anhu dafa laaj an al-hukm ci lan mooy àtteem fii zaalika ci loolee la waqan bu xewoon voilà même après dinañ même bu dee ne dinañ gis après dinañ gis après Imaamul Buxaari li mu ciy teg euh, loo xamante ne nii euh, euh, man na xaw a jàpp nga jàpp ne loolu la li wax alors que du loolu waaye nañ continuer kon mu ne <laughs> mu daal di su malaada bi sajara ginnaaw bi mu dem laqatu ci benn garab ne tuub naa aslamtu lillah aqtulu aqtulu ndax dama koy faat baax daan a ginnaaw mu ko waxe xaala rasulullah dawal yàlla sallallahu ne ko la taqtulu ah, bu ko faat de mu ne ko bi ya rasulullah fa innahu taraxa ihdaa yadayhi mimma qaala zaalika ba'damaa qata'ahaa aqtulu mais moom taraxa na mooy dóor ba sama benn loxo bi sànnee ko dali fële su ma waaye kan bu ko ba pare su ma xaaral daanaka maa damaa ko dogee mais yeneen saa salaam ah filu mais yeneen saa naa koo faat xaaral mu ne ko laa tax filu bu ko faat ndax fay xatal taw boo ko faatee fa innahu moom da bi manzilatika qabla an taqtula wa anta bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati wax nañu moom euh, tekki bi tekki bi mi jàpp ne loolu moo gën a dëgër tekki ne wallahu aalam mooy ne laata nga koy faat yow boo ko faatee. nekk nga koo xam ne sa deret ah warasaam yi dañ koy mën a euh, laaj ne ah moo ñu faaral suñu mbokk ci Taif kon nag nañ ko faat moom kantaa moom ba mu ko waxee mel na ni yow jullit bi mooy deretam ñoŋ na waroo koo rey loolu benn tekkiin la am na yeneen yoo xam ne bon yu bari la amaana duñ ñëw ci yëpp mais dinañ ci citer yenn insha allahu taala léegi xoolal imaamul Buxaari bi mu solowee xadiis bi li mu ci teg ci suuf wa qaala Habiib ibn Abi Amra mu ne Habib ibn Abi Amra di Habib ibn Abi Amra al-Qassab Abu Abdillah ah, rahimahullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne moom nee na an Sa'id mu jëloon ko Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham ah, ah, al-Walibi mawlahum al-Kufi Abu Muhammad rahimahullah mu Sa'id ibn Jubayr rahimahullah an Ibn Abbas mu jëloon ci sëriñam Ibn Abbas di mawlana al-Habr Abdullah radiyallahu anhu al-Hashimi radiyallahu anhu qala qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam lil miqdaad mu ne al imaam yonent bi alayhi salaam dafa al miqdaad ibn amr ibn al aswad nii idaa kaana rajulun mu'minun yukhfi iimaanahu maa qawmin kuffaar fa azhara iimaanahu fa qataltahu fa kadhaalika kunta anta tukhfi iimaanaka bi makkata qabl min qabl imaam ibn abbaas mu ne yonent bi alayhi salaam dafa al miqdaad ne ko bu dee daa am benn góor boo xam ne gëm na yàlla di nëbb ngëm yàllam fekk daa ñëw ci xare ànd ak yéeféer yi mais ngëm ya daa ngëmal yàlla mais bon pour des conditions yu bari x conditions ay raison bopp yu tax mu nëbboon ngëm yàllaam amaana daa néewoon doole te loolu looloo koy indi ca fam nekk comme waa Makka keroog xam nga Badar am na ñoo xam ne dañ ne doomu Umayya ji Ali ibn Umayya boobale ibn Khalaf euh, bi nga xam ne euh, kii euh, gaa yi dañ koo faat xam nga dañ koo faataale waaw moom am na ñoo xam ne ci waa ashabul maghazi ñu naan moom julli la mu yiis mi ba keroog ñu faataale ko Badar ba Bilaal ne Umayya ngoog wàllan sa ah, eh, laa najawtu in najaa <laughs> bu Umayya rëccee moom man du bërëc ba ah, wàllan ñëw ndar kepp ko daal di koy faat ci gàttal ba ko Seydina Abdurrahmaan ibn Awf jàppee mook Ali ne ñoom ñu ne ko def ñu prisonnier moo gën sa mbubb koŋ yi nga yor waaw <laughs> ah, kon Umayya Umayya eh, Ali boobu doomam am nañu ne jullit la woon bon ainsi de suite ak yu mel noonu léegi mooy kon yow bu dee daa am benn mu ne ko ila kaana bu dee daa nekk rajulun benn waaye mu'minun bu gëm yux fii dina bu imaanawu ngëm yàlla maa qawmin kufaar ànd ak ay yéebéer fa azhara imaanawu nga ñëw ci biir xare bi mu wane ne gëm ne yàlla fa xatal taw nga faat ko ah fa kadhalika na ko noonu yow kunta anta tukhfi imaanaka bi Makka seen xam ne ko yow Miqdaad yow kooku noonu bu dee da wax loolu ba faat ko jàpp na nga ko war a faat mais yow mii noonu nga meloon Makka <laughs> waaw mooy makka da nga fa ne woon dina bësa ngëm yàlla non <laughs> ah makka boo daa taroon de ngaa yu bari nañ doon nëbb ne gëm yàlla mu ne ko na ko noonu meloon makka ko nëbb kon waa ji bu newee tamit ci condition yu yàlla ba xare am mu génnaale ci nga ñëw ba koy ray yow jullit mu ne la man kat gëmmaloon naa yàlla da ko ko war a jàppal voilà te hadis boobu imaamu Buxaari da gis ne da ko taxliq mooy waxul càllalem al imam al Bazzaar comme ni imaam al Haafiz Ibn Hajar wax mu ne na ko noon al imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi ak al imaam at-Tabarani mu ne ad-Daaraqutni fil afraad wa at-Tabarani fil kabiir ñoom ñépp jokkale nañu ko waaw.